alayhi salaatu wassalaam baada audu billahi min alsheytaani alrajim yaa saaxibayi sijni arbaabun mutafarriquuna xayrun amillah amillahu alwaaxidu alqahhaar suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom-ñeent mu ne ba léegi moon mu ngi wax li nga xam ne moom la sayyidunaa Yuusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam doon tontu ñi nga xam ne mooy géntum ñaar ñooñu nga xam ne ñoom la bokkooloon nekk ci prison bi kon nag gis nañ na mu tàmbalee ba mu leen waxee moom li nga xam ne dina leen ko xabaar laate muy agsi ci ñoom ci xéewal yu ñuy jotee waaye mu wax leen moom fa mu jóge ñaa nga xam ne ñooñu nan la ñuy dunde loolu dafa am solo nit ki xam fa nga ne mooy seen sociologie xam ñu naan ay anthropologie yooyu yépp loolu yépp bay xam-xam la yoo xam ne balewul fenn lu dul ci alquran gii mooy yonent yi ñoo lay gën a xam te lool sax loolu dafa nekk débat mooy xam fi nga nekk lan lay doxe ak ñooñ seen mentalité yi nga xam ne noonu la ñuy dunde moo tax bu man a wax lee ne leen man damaa bàyyi ay nit ñoo xamante ne yoonu nit ñoo xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yowmal qiyam gëmuñu bés bu mujj ba waaye ma bàyyi bari ñoo waaye ma topp sama yoonu maam yi nga xam ne ñoom alayhimu salaatu wassalaam ba pare daal di leen delloo ci li nga xamante ne mooy jaamu boroom bi tabaaraka wa taala daal di koy wéetal tax xam xéewal gi mu leen defal bi mu leen defee ay nit ba pare gindi leen mu ne nag yaa saahibay sijni eh, yéen sama ñaari àndandooy kaso yi a arbaabun man dina ma leen di laaj ndax ay yàlla yoo xamante ne nii ay borom yoo xamante ne nii dañ leen a jàppe yàlla daal mutafarriquuna yoo xam ne dañoo tasaaroo wasaaroo daal di bari ci ñooñu moo gën amillah wala boog borom bi nga xam ne mooy allah alwaaxidu mi nga xam ne mooy kenn amul ñaar alqahaaru mi nga xam ne moo noot jàmm yépp moo leen féete kaw te yéegul daal di leen noot waa jàpp ci yàlla moomu nga xam ne moo mooy kenn la amul càppaacoli la ba pare daal di noot ñépp daal noot lépp teg ñépp nga xamante ne ñépp daal di ñoo xam dañoo toroxlu ngir moom waa kooku jàpp ci kooku moo gën wala jàpp ci ñoom Osiris Osiris Amon Ra gaa yooyu nga xamante ne yée yée yàllaay caaxaan yooyu waaw nga xamante ne nii dañ naan kii moo yor jant bi kii moo yor weer wi kii moo yor tàngoor wi kii moo yor li nga xam ne seddaay beeg ndox yeeg yooyu waa loolu jàpp ci ñooñu ñooñu ñu bari ñooñu wala jàpp ci yàlla mi nga xam ne moom mooy kenn ba pare noonu ñëpp moo gën wala déet bu gis nga mu ngi leen di woo ci tawhid liñ la doon wax doon ko tëjee jotaay bii weesu que ne boroom xam-xam yi yonent yi lañ roy loolu alayhimu salaatu wasalaam fu ñu ne dañuy fexe di jàngal nit ñi nga nekk ndax dañoo laaye biir nit ñi xam ne loolu mooy ad-diinu nasiha bi bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne diine daal laayante biir la lillaahi ngir borom bi tabaaraka wa kese ak ci moom ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam def ko ngir laaye biir nit ñi ci ñoom kon nag mu ngi noon mu ne leen maa yaa saaxibay sijni kon mbir maa ngoongu de mu ne nag maa taamu duuna kon nag yi nekku ngeen di jaamu ndax li gën a feeñ mooy ñoom ñii dañoo bokkoon comme koy jaam lañ woon li nga xam ne daal Firawna bu mag bi ci lañ newoon te xamoon nañ ne waa Égypte ñoom ay bokkaalekat yu mag lañ woon mu ne maa na nekku ngeen di jaamu min duunihi wëllif borom boobu tabaaraka wa taala nga xam ne mooy alwaahidul qahhaar li ngeen di jaamu daal du dara lu dul illaa lu dul asmaa'an ay tur la yoo xamante ne nii sammaytumuuhaa yéen daal yéen a ko tuddee leen a ko leen ko defar seeni xërëm ñoom in Osiris Samra ñoomin gaa yoo yële ñoomin Athéna bu dee ca grec ya waaye ku ne yorub xërëm rek foo ko yore rek yow dees yi nga yor yëpp ñi nga xam ne ak jéyeeg yooyu yooyu yëpp nekkul dul ay tur la quoi ñoom waa Quraysh ñi ñoom Hubal ki Laat ñoomin Manaata ki Isaafa ki Naayila du dara dul ay tur yoo xamante ne nii moom ngeen di jaamu daal sammaytumuha yéen daal yéen a leen ko tudde antum yéen wa ko ak seen maam yeeg seen bàyyi leen fi jiite woon maa anzalallahu boroom bi wàccawul biha ci ci loolu ngir ne leen ne leen ko jaamu yooyu ngeen di jaamu xërëm yooyu min sultaan wàccawu ci benn lay benn preuve bu leer benn preuve boo xam ne borom bi moo ko wàcce ci téere ne léegi ñii da ngeen leen a war a jaamu loolu yéen leen ko créer seen bopp waaye lii mu wax nii lu ama am solo la moom Seydina Yuusuf te lu mel nii que suuratul najmi xam nga loolu la doon afara'aytumul laata wal uzza wa manaata thalithata al-ukhra alakumu dhakaru wa lahu al-untha tilka idan qismatun diida in hiya illaa asmaa'un sammaytumuuhaa antum wa aabaa'ukum maa anzala allahu bihaa min sultaan boo gisee même la mooy waxu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam benn la min mishkaati waahida ci benn porox ndoll benn leer goo xam ne gu leer nañ benn tabernacle ci lañ génne mooy ci borom bi tabaaraka wa taala mi nga xamante ne nii mooy génne ci leer yooyu nga xam ne moom moo leen di leeral di leen ko sànni ci seen xol yi mooy benn la loolu moo tax ñooy bokk ay discours loolu ñoo bokk yi nga xamante ne nii base yi fondement yi yi nga xam ne ñooy téye li nga xam ne mooy miirub l'islam loolu noonu ñoom ñépp ko bokk moo tax boo seetloo wax yi day niroo da ngay mel ni da ngay répéter waaye noonu la ndax tawhid dafa am solo wéetal borom bi dind lépp luy takk-takk tilim tilimu shirk ci xol yi loolu dafa war képp koo xamante ne nii ku yàlla may dara ci xam-xam la te nga yeewu te gis àddina bi léegi rawatina ñun ni nga xam ne noonu la ñu sàggane ci côté boobale kon nag mu ne nekk lu dul ay tur loolu nag lu am solo la liñ doon wax mooy ne ay tur la moo tax mbir mi aajowul rek mu nekk ab xërëm boo teg waaye bu dee ab système jàpp ko comme liñ naan la liberté mot de la liberté nga mel ni mel ni bu ñu ko tuddee ñépp a war a nekk waayo waayow ñépp a war a sëngéen dal di toog tallal seen ndodd yi di xaar que ne bon liberté daal buñ ko xasee wax day tax kenn amatul beneen lay boo war a wax yow waroo lu dul mën a d'accord quand même ndax liberté mooy affaire bi voilà l'esprit liberté de de de de de de de d'esprit liberté de saaga liberté de lu ne te loolu da ngay gis ne waxuñu dëgg parce que ñoom seen symbole yi ñuy wax bés boo fi waxee yu mel noonu ci ñoom ñu daal di lay takkal procès procureur ci boppam mooy saisir boppam moom mooy il se saisit du dossier ba pare ñu daal di lay convoquer foo nekk ñu daal di la fay jëlee indi kon yooyu yëpp yëfi caaxaan la voilà ak yooyu nga xam ne ay ay tur ay tur la laa la liberté voilà woo fii naan les convoquer les grands philosophes ñu ne les lumières te les lu ñoom bu ñu xamoon dëgg-dëgg sax les ténèbres leen waroon a leer lañ leen waroon a woowe ndax yooyu ñu fi bi moo yàq àddina bi en tout cas ñu bari ci ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowe les ndax loolu mooy lan dégradation des mœurs ak lu ma neex def lépp teg ko daal ci wàllu liberté voilà ñun on est libre on veut se défaire des carcans de de de l'antiquité voilà njéen gi ñun ténkoon yi l'antiquité mooy ba laata ñoom ñuy feeñ loolu daal la ñu war a dindi loolu nag yooyu yëpp ay asmaa la yoo xamante ne nii moom. sammaytumuha ñoom daal ñoo ko tuddee ay démocratie ci communisme ak yooyu du dara du lay tur la yoo xam ne sammaytumuha mooy maa ta'buduna yéen daal topp ngeen di jaamu bàyyi fi borom di digalu borom yi ne ko fi dégg lu dul daal di topp lu dul ay tur yoo xamante ne moo yéen ñii yéen a ko tudde wa antum yéen wa aba'ukum ak seen bor ak seen bàyyi ak seen maam yi ma anzalallahu biha min sultaan borom di wàccewu ci benn lay wu tax boo xam ne moo leen di dëgëral ci loolu le inil hukmu dëgg dëgg li nga àtte li nga xamante ni mooy <clears throat> mooy àtte dëgg-dëgg ak ak li nga xam ne dogal illaa lillah ñeelul kudul ki nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala dong moom moo war a wax nan la ñuy doxe nan la ñuy dunde ci kaw suuf nan lañ fiy nekke nan la ñuy kan la ñuy jaamu jaamu te mooy boppam loolu borom bi kese na ñeel te nan mooy yi xew suñu diggante suñu différent yi yi ñu wute kan moo koy atte kër nii lañ ci war a doxal du kenn inil hukmu loolu ñeelul illa illa lu dul ngir borom bi tabaaraka wa lii nag la àddina bi di bañ ku ko wax léegi voilà booy wax ñu boo ko waxee ñu ne waa ji il est devenu un kii politique quoi politique lay woote ana l'islam politique mooy lan léegi ay mots yoo xam ne ñoom ñoo ko créé ngir diaboliser nit ñi ba boo tax ñu bari nangootu ñoo wax dëgg waaye loolu seen affaire la maataam kon nag mu ne amara borom boobu nag nga xam ne moom dong la àtte ak dogal ak tëral ay loi tëral ay doxalin moom dong bi mu ñeel nag amara moom moo digle allah ta'budu ngi leen ngallawaay maa ngi leen di tere ngeen di jaamu ngeen di wéetal illaa iyyaahu ku dul moom boppam borom bi tabaaraka wa taala mu ne zaalika ba léegi sayyidina Yuusuf ay wax de alayhi salaatu wa salaam di wax ak laaj boo xam ne kat gaa yi ñoom ay prisonniers lañ <laughs> ñoo xam ne ñoom <laughs> waaye moo xam ne ñii nekkuñ ci jub quoi ndax li ñuy jaamu mooy li ñëpp mais na fexe tamit defar ñii quoi an yahla an yahdiya allahu bika rajulan wahid rajulan wahid xayrun laka min humuri na'am loolu la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon asadullahi al-ghalibi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ne ko borom bi tabaraka wa taala gindi benn mbindeef jaare ko ci yow moo gën àddina ak li ci biiram waaw am boo xam ne mimma tala'at alayhi ash-shams moo gën li jant bi fenk yépp kon nag mu min humuri na'am mooy gëléem yu xonq yoo yële ka cher te bari soow te baax ñi ñu chéré nga amoon loolu lépp gindi benn nit moo ko gën kon nag Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam daal di fexe daal concentré wu nii naa leen fexe sauver ci li nga xam ne mooy bokkaale gi waa Égypte nekke moo tax mu leen di wax yii nii yépp mu ne kon nag dalika lii ma leen wax nag wax leen ko fii tëral leen ko ci point tawxid wéetal yàlla yu leer yii ad diinu mooy soobuwaay ad diinu mooy modèle ad diinu mooy mode de vie alqayimu bi nga xamante ne mooy bi cowooral ne cowooral jëm kat ci borom bi tabaraka wa taala walakinna akthara an-nas waaye li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuna xamuñu tus boo leen di wax ñu jàpp ne kii dafa arrière naka lay bàyyee li nga xam ne mooy idée yu leer yii vingt et unième siècle quand même la ne moom muy xalaat yi neen bëgg a delloo nit ñi li nga xam ne si ay septième siècle quoi mais kii idée kii kii est-ce que bopp bi baax na lan moo tax ñoom ñu bëgg ñuy bëgg di topp koo xamante ne nii moo ay six cent et quelque la doon dund quoi ay ay sept cent ay six cent trente-deux waaye léegi lan moo tax ci ci ci Grégoire mais lan moo tax gars yi bëgg ñoo delloo te loolu rétrograde mooy delloo nit ñi gannaaw quoi alors que ñoom ñoom ci seen bopp ñoom la seen bopp yi kopp ci newul loolu nag mooy mbir mi moom la alquran moo tax mu bari ci la yashkurun duñu sant parce que lu tax duñu sant mooy lii walakinna akthara an-naasi la ya'lamuna li ëpp ci nit ñi xamuñu tus ndax bala ngaa sant da ngay xam quand xamal sa borom boo ko xamul yow nan ngay reconnaître ci koo xamante ne nii xamoo ko nan nga koy delloo njëkkal mooy nag mu ñëw nag di tontu nag ci tontu bi loolu nag lañuy bàyyi